a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah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 ñu ngi doon ànd ak li al imaam ibnul qayyim yi raxmatullah daldi wax ci di zaadul macaad fi hadyi xayril cibaadi sallallahu alayhi wasallam ah, ci jotaay bi weesu gisoon nañu masala bi mu doon wax naan inna bilmadinati aqwaama bi aleyhi salaatu wassalaam doon ñibbi di jóge Tabuuk ba mu ni muy agsee madinatul munawwara bi muy jege si moom aleyhi salaatu wassalaam mu wax saxaaba mi mu àndal ne leen inna bilmadinati aqwaaman maa sirtum masiiran wala qata'tum waadiyan illaa kaanuu ma'akum qaalu wa hum bilmadina qaala wa hum bilmadina xabasahum al-uzr muy masala boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu waxoon saxaaba yi keroog bi muy dugg ala saakiniha afdalu salaati wassalaam am na fa ay nit ñoo xam ne amul benn distance bu ngeen xotti wenn yoon wu ngeen jaar ba ni ñu àggee Tabuk ba ni ñuy dugg ci Medina nii lu dul nañu ngi ànd ak ñun ñu ne ko ah wahum bil te ñoom ñu ngi Medina génnuñu mu ne leen na am wahum bil ñu ngi Medina xabasahumul udhr li tax nag ñu am loo lële mooy ngànt moo leen tëy moom mu ngi ci waxoon côté bi mu naan këne loolu dañ ci xame ne ñoom seen xol ak seeni arwaax seeni ruux moo àndoon ak ñoom waaye pas seeni yaram comme ni ko ñenn ñuy waxe waaye côté bii bañ ci àggee ginoon lañ ci taxaw ci importance su yéene ak importance su dëggu ak sa boroom nit ku nekk di dëggu ak boroomam subhaanahu wa ba mooy tax li nga xam ne même ay jëfam mayewu ko ay yéenéem dina ko fa àggale waaw waaye maadaama loolu mu ngi am kañ maadaama maadaamat niyatuhu saxiixa fekk yéenéem wér na te sellal na ko muxlasa lillaahi li wajhillaahi taala maadaama moom yéenéem ngir yàlla buur yàlla la ko sellal moom dong lu gaa yi def lu ne mu am ci yéene bu ma ko bu ma mënoon a def ni ñoom dinaa ko def ci lu baax ah buur yàlla dina ko may loolu la dina ko may darajaay ñooñu moo tax yeneen ci ma lay saar saam doon wax naan inna rajula ah la yablugu bi xusni xuluqihi darajata alqaa'imu saa'im aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam mu ne nit ki ci rafet jikkoom jikko ju rafetam rekk dina ci amee darajaay ki nga xam ne aji taxawaakoon taxawawu la di naafile guddi waaye ki nga xam ne aji wooraakoon la bëccëg gi ci rafet jikko waaw gis nga Hmm? kon mooy nit ki il faut mu nekk koo xam ne mbir yi danga koy sellal fekk sa yéenee ngi sell ngir borom bi li ñuy am di def bu dee ko buur yàlla daf laa nattoo ñàkk yow nga am yéene te buur yàlla xam ne lu dëggula ci yow boo amoon li ñu am da def li ñu def buur yàlla lay bindal comme si ku def ñoom lañu def waaw comme ñii ñoom bakkaa un yi ñoom Seydina Ali radiyallahu anil jamii ñi amoon seen ñi amoon ngànt bañ a dem ak ñi nga xam dañ leen a jox ndigal na leen toog leen yépp nga xam ne looloo leen téye moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib ba mu déggee naafiq yi wax naan eh, da koy diisal ah yeneen timale saa saa da ko fee bàyyi ngir parce que du koy diisal rek sa charge la ci moom quoi mu mu ne xaaral mu ba ko fi hein ca saa si la génn dab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon kooku xabasahul udr ngànt moo ko téye te muy ndigal bi aleyhi salaatu wax ne ko toogal nga assuré ma intérim bi biir Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon yéene ju sell la ngoog waaw yéene ju sell la ngoog walladina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iimaan alhaqnaa bihim dhurriyyatahum wa maa alatnaa min 'amalihim min shay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina suñu boroom subhaanahu wa ta'aala nee gaa yi nga xamante ne dañu gëm yàlla hmm? gëm yàlla nekkoon ci sama chantier yi di ci dox nekkoon ci li nga xam ne mooy sama di sàkku sama ngërëm fu ñu toll wattabaathum ba ñu génn àddina wattabaathum mu topp seen gannaaw zurriyatuhum sur zurriyatuhum seen seen seen euh, euh, euh, famille yi waaw fii nag mën na nekk kom li boroom xam-xam yi wax obligé wul ko ne ay sët lañu waaye ah, ndax zurriya mën na nekk ci kaw mën na nekk ci suuf ñu topp leen ci yiw ñooñu nee na damay jël seen njaboot yooyu même bu dee defuñ woon lu tollook na na seen mag ña defoon dañu leen jiitoon ak seen moo te loolu lii nii zurriya gi du zurriya deret kese waaw du zurriya deret kese de mooy ñi nga xam ne yow yaa bokk ak dëgg la loolu ci la mooy ki nga xamante ne ni sa waajur la wala sa maam la mu nekkoon nitu boroom xam-xam koo xamante ne ni vraiment def na lu rëy ci lislaam boroom xam-xam bu rëy liggéeyal lislaam liggéeyal diine ju lu màgg yow nga ñëw daldi leen topp seen tànk ñu génn àddina yow nga ñëw teg sa tànk fa sa maam jooju tegoon waaw fa mu tegoon tànkam muy sunna yonent bi aleyhi salaatu salaam alquran sunna waaw loolu rekk la ñor même bu dee moo la rawoon fopp ah yow le fait teg nga foofu tànk fa mu tegoon tànkam suñu borom ne alxaqnaa bihim zurriyatahum waaw damay jël yawmal qiyaam dama leen di yëkkati ci ay maqaama ci ay darajaat ñu tolloo indil leen seen sit yi toppoon seeni tànk te defuñ lu mel ni liñ defoon mu indi leen ba ci ñoom mooy ñu bokk fu ñu wàcc waay yawmal qiyaam wala ah, ah ja'alana allahu min haula mu ne wa maa alatnaahum te duñu leen wàññil min amalihim ci seen jëf ya shay'an dar wàññiluñ seen maam yi jëf te sët maam ju ne li ngay mëbët baay bu ne li ngay mëbët mooy fa ngay ne ëllëg sa njaboot ne fa suñu boroom defal leen loolu waaye loolu gis nga mooy gars yi dañoo liggéey de dañoo teg seen tànk fi seen maam yi tegoon newuñ rek naan naan ah dina baax de waaw ñun nii nga xam ne moo suñu bàyyi niñ baaxe woon déedéet ñoom moom mu boowuñu woon loolu mais dañoo xool fañ tegoon seen tànk ñu teg fa seen tànk loolu laala ne mën na nekk du zurriya deret kese waaw parce que père spirituel moo gën a rëy peeru deret fuuf loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu nekk suñu baay jullit ñépp gën a foor nekk baay yow ku nekk ci ñun que la jur yonent bi aleyhi salaatu moo gën a foor ci yow que baay ba la jur waaw te bu diglee moom aleyhi salaatu salaam ne def leen yow sa baay bi la jur sa fukki baay yeeg yépp taxaw ne la defal lu contraire amoo droit di def ñoom ñoom ñoom liñ la wax. amoo droit def lu contraire waaw waaw ndax al annabiyyu awlaa bil mu'minina min anfusihim moo gine yey way ngëm yàlla yi waxuma na seen ñeneen ñi de mais seen bopp ci bopp si seen bopp mooy yow boo taxawee am loo bëgg hein am ci vocation am ci intention def ko nga ñëw ba koy def ñu ne la en ah, alerte yonent bi sallallahu alayhi wasallam day tere lii ci saa se dangaa war a arrêté lool mooy génne ko léegi ci sa xel gis nga neurones ba mu ba mu saxe woon fa mu saxoon xalaat boobu nga naroon ko def ba amoon int moom ngay dagg parce que lan annabiyyu awlaa bil mu'minina min anfusihim yonent ma lay saaf saaf moo gën a yey ci way ngëm yàlla yi kës ci seen bopp waaw moo tax xattaa booy julli sax bu la woowee dangaa war a wuyu waaw moo tax ba mu woowee saxaaba ba radiyallahu ta'ala anhu mu ne ko dama doon julli moo tax après mu ju sëlma lu pare ñëw wuyu ko mu ne ko xanaa bokkul ci li ngeen jàng ci alquran ah yaa ayyuhal ladina eh, amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida da'akum waaw yéen ñi gëm yàlla wuyu leen buur yàlla wuyu leen ndawam yi bu leen woowee ndax ñoom saa bu ñu leen woowee lu leen di dundal la lañ leen di woowee luy dundal seen ruux yi muy muy muy transcender ba feeñ ci seen yaram yi bay feeñ waxuma la ci yow mais sa entourage nga mën na nekk ku defaru di defaraat waaw ci loolu rekk la leen di woowee kon bu leen woowee bu leen buur yàlla ak ndawam bi ah sallallahu alayhi wa sallam woowee na ngeen wuyu père spirituel moo gën a fort loolu moo tax nit gis euh, sëriñ bu mat sëriñ boroom xam-xam bu kii nga yow ay ndigalam nga man cee topp même bu dee dafa wuteeg sa ndigalu bàyyi parce lu tax loolu parce bi moom dadul ay ndigalam moom en tant que moom parce moom dafay taxawal yonent bi alayhi salaam loolu kese la waaw comme que mooy war a sab waari sa mbokk ah mooy ki ko doon looloo tax moom mooy gën a foor ku ko mat laa wax de waaw waaw te kooku moom du la dë du la dëddaleeg say waajur ci ci ci lu ko neex kese jamais jamais mu def lool yonent ma lay saab saab gis nga waaju jóge yaman nëw lay jihaat mu ne ko ana say ñaari waajur mu ne man kenn ka dafa ñëw ne ko man ma maa ngi leen bàyyi ñuy jooy ma man leen fii laa ñëw ngir jihaat si ñu ngay jooy mu ne dellul dellul fa nga jóge woon nga reetaan loo leen kontaan loo leen comme ni ngi leen jooy loowe voilà ñeneen na moom mu ñëw ne day jihaad mu ne ko dellul an ahayun waalidaak est-ce que sa ñaari waajur ñu ngi dund ñu ngi dund mu ne ko waaw ndax sa yaay mu ngi dund mu ne ko waaw mu ne yaayam moo doon dund mu ne ko dellul foofa waaw sa ñaari waajur ñu ñépp mu ne ko fa fiihimaa fa jaay jihaadal fa ñoom mooy toppal seeni bëgg-bëgg di leen doxal seen service ferme fag mu ngi neex mu ngi nekk ci cadre lu yàlla gërëm la foofu yow mooy sa jihaad dellul waaw waaw keneen ka mu ne ko anas mu ne ko sama yaay kii mu ne ko mu ne ko fa fa fa inna fa innal jannata sam waaw yeneen mi alei salaatu salaam ne ko demal ca sa yaay nga liggéeyal ko waaw newal ciy service ma daama mooy day dagan si wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma alquran wax na lu leer waaw fekk mu ngi dagan mooy bu dee dañ lay mais xoolal li alquran wax fa in jahadaka mooy ñu forcer la mel ni ku kër këreeg yow di xeex ak yow ngir nga def loo xam ne nga bokkaaleeg man seen borom yéen ñépp fala tuti'huma bu boobaa bu leen topp de parce que ñooy say waajur mukk waaw voilà fala waaye malgré tout doo leen topp du dag leen di mere parke leen bon man mere leen kii déedéet wa sahibhuma fi fi fi dunya ma'rufa malgré loolu lépp doo def li ñu wax parce que ah la ta'ata fi ma'siyatillah waaw innama ta'atu fi ma'ruf kenn du topp nit ci mooy yàlla waaw kenn du topp nit ci mooy yàlla innama taa dëgg-dëgg topp fi maaruuf ci njekk lay doon mooy ci loo xamante ne nii lu suñu boroom d'accord la moo tax ku fi sa baay ne yow eh bàyyil sa muuraay bi dama bëgg ngay mees wala sa yaay wax la ko doo ko def ah ñi nga meloon laata ngay xam ñii ñëw di la wax naan yëfi diine gi ne woon a gëm mag ñi Ah, ñun suñ Baabakar lañ gëm ay ñun suñ Tuubaa lañ gëm radiyallahu anhu loolu daa jar loolu day wax <laughs> ane ne yow premièrement gëmloowuñ la ñooñu quoi premièrement loolu problème la <laughs> waaw deuxièmement mooy même buñ d'accord ne waaw xam nañ ni muy wax ne gëm mooy moom la ñuy topp moom la mais toppoo ko toppoo ko <laughs> hein yow sëñ Tuubaa moo la wax lool moo leen ne yéen dee leen tagalu rek fan la leen sëñ Tuubaa waxe loolu moo leen ne dee leen tagalu ah Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu moo leen ne dee leen tagalu rek c'est bon quoi képp ku ne waaw yow kaddaam nga képp ku ne waaw rek bu ma xoolal nag mooy kan sëtam laa du même bu dee sëtu kooku la waxul dëgg te tamit na la wan fan la ko wax <laughs> waaw est que moo leen ne ah wasiyatu Penda Jóob kay rahmatullah alayha xanaa kay gaa yi miin nañu ko léegi ndénkaane bi sëñ bi doon dénk say say sayyidatu Penda mbokkam moo mële ah taalibeem boo bële doon ko ko dénk mu siiw lool waaw naan ko doo matal sa diine du mat ah boo ndaw si boo matee boo majeure da ngay da da pas musóoru day musóoru loolu laa naan la loolu kenn waxu la ko musóoru kenn na la ko waxul waaw di firee di firee muuru musóoru nag loolu daal di see baax waaw parce que boo ko waxee yow ñi lay dégg xam nañ lan mooy musóoru way wolof lañu boo fi nee di tekki mbir yi musóoru gaa yi xam nañ luy musóoru te musóoru jotut waaw waaw moo tax tu xam mari la ko la ko dóora la ko wax waaw dangay muuru muuru gu jot waaw loolu la léegi kook nan nga mën a waxe ginnaawam xanaa suñ bu sax doom ji radiyallahu anhu moom gis nañ rigueur bi ñu ci àndaloon ah rigueur bi mu ci àndaloon siiw na ci moom loolu moom gaay même ñiy wax le contraire ñoom ñoom loolu dañ ko koy seedal waaw këram ni mu meloon waaw ay da gis góor ak jigéen ñi kii nii nii nii wala ay gisante yi ak ñàkk muur yi mukk rigoureux loolu lañ lay nettali non <laughs> léegi loolu nan nga ma mën a taxawee naan ma diw laa gëm mooy yow waxoo waxoo li ngay wax dangay ngay camoufler wu rek mais diw sax waxu la loolu ah seen boppi neen yi ngeen foog ne moos <laughs> sëñ Babacar radiyallahu anhu moo leen ne def leen bopp neen dina baax maa leen res xam nga lool ku la ko wax mooy waxu la lu am ah <laughs> loolu rekk la gaa yi hein <laughs> eh? kon il faut attention ah hmm faut faire attention kon nag ah seen bàyyi bu ñu leen jiitu woon ak seen njaboot yi buur yàlla boobu mooy père spirituel dafa am doole léegi sëriñ bi lool la mooy moom dafa toogal taxawal yonent bi alei saatu salaam ndax nee na ñooñ al ulama u boroom xam-xam yi warasatul anbiya ñoo fi doon yonent yi aleyhim salaatu wassalaam moo tax ñemewulaa digal loo xam ne di la dëddaleeg say waajur ak yooyu loolu du la ko def bu dee alxuraan moo na naan même bu dee ne metti na ñëw nañ bay kiiw ak yow di xeex ak yow pour nga des ci shirk wala nga def loo xam ne shirk la bañal mais wa saaxibuhuma malgré tout ça àndal ak ñoom te xam nañ luy soxba accompagner accompagne campo campo lan hein compagnonnage wa saaxibuhuma fi dunya ci àddina gi ma'rufan ci njekk waaw innama ta'atu fi ma'ruf na lépp nekk ci njekk mooy loo xam ne buur yàlla fekk mu ngi dagan daal même bu dul sa intérêt garaawul fekk dagan na yow tegal say intérêt nee ne bon man dama koy def ngir samay waajur waaw même bu dee du sa intérêt kon mooy père spirituel moo gën a fort biologique kese bu dee nag per spirituel la doublé de père biologique est-ce que loolu cëm cëm loolu waaw voilà yow nag dangay fexe ba ñu baax ni ñépp nekk sa père yonent ma le saasam nekk sa père hein bi nga xam ne mooy nekk na koo pare léegi nag yow nga réaliser mooy nga xam ndax ndax ñun ñépp la ko doon ku neex ak ku mu naqari ñoo ci yem léegi nag nangu bi ak dund loolu xam ne mooy réalité bi ak dund ko foofu nag la ngaay ku la raw rek foofu la la rawe waaw ku la raw rek foofu la la rawe mooy conscient bu mu conscient ci boobu ak dundal bu koy dundee bu koy dundal waaw nga xam ne mooy sa baay du la digal dara nga naan ko bon est ce que loolu faratalaam sunna la non bu sunna ma ba déet yow sa kilifa yow sëriñ yi ngeen yi ñu kii rek yàgg am na mais ku mooy ku gëb ku leen gëm nii moom yàkkamti na bu ko joxee ndigal da ciy kontaan jaral na ko jour boobu du xëy ah non yoonam new du kontaan yoonam new ci parce que sëriñ bi moo joxe ndigal da ciy kontaan yow nag fekk àggoo ndigalu yeneen ci aleyhi salaatu salaam di ngay gis alxuraan ak sunna nii àggoo foofu mooy yow réaliser wu affaire boobu waaw te tamit yaa ngi ci problème bu rëy yow waaw te loolu nag ku nekk ci ñun rek na ko natt est-ce que moom àgg na foofu est-ce que bu dee koo xam ne ab cheikh la ab cheikh lay topp am na ñoo xam ne ñu naan sëriñ baaxul waaye ni ñu ni gaa yi jàppe seen sëriñ yi rek lañ jàppe seen cheikh yi. léegi yow bu dee ab cheikh nga gëm yow lu cheikh bi bu la waxee nga kontaan bu kiiwee lu mu dig li nga gaaw masha allah allah yooyu sabay Allahu akbar kii yàkkamte koo def te boo gisee lu xadis di digle wala loolu nga gin a tàyyeel saway kooku mooy yow seetaatul sa bopp waa ji gëm sëriñ it noonu la bu dee ne moom bu dee sëriñ bi mu gëm bu ko joxee ndigal walla sas dara wala def dara niñ ciy saware un pour cent du ko sawar buy jóg di julli ji kooku mooy war na seetaat kooku moo jara seetaan boppam waa waajool na xam ne déparagul sax bay bay bay àgg moom waaw kon yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, yéene day yóbbu nit koo xamante ni ay jëfam du ko fa yóbbu moo tax mu ne wamaa alatnaahum min amalihim min shay te duñ leen wàññi ci seen jëf yi ci dara ndax kullu mri'in bima kasaba rahin kon yéenee ngoog ah yéenee ngoog moo tax imaam ibn Mas'ud radiyallahu anhu doon wax naan inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati man damay yaakaar fa buur yàlla samay nelaw gis nga samay taxaw di julli guddi ni ma koy defe uniquement ngir buur yàlla te di ci yaakaar am ngërëmu buur yàlla samay nelaw it noonu képp laa ko jàppe waaw noo yéene boobu laay am bu may tëddi damay yéene lépp ngir boroom bi subhaanahu wa ndax dara du dara lu noppale ko ngir nekkaat ci chantier même sama nelaw yi sax dama koy mujj soppi ko def ko jaamu yàlla loolu yéene rek ko ko man mooy transformer yi nga xam ne dañ koo sopp def ko mën na ko def farata yi waaw ak engagement yi nit kiy jël loolu day soppi mooy yéene daal mooy daanaka mooy lépp daal mooy li lay permettre nga fekk woñ gu xomaat te ñuul nga def ko or def ko wurusu ngalam loolu yéene kese la ko may li gaay di wax ci <laughs> gaay yi chercher euh, la pierre philosophale <laughs> gaay yëlee ni mu tudd euh, euh, gaayooyu rek <laughs> di jéem a yor di jéem a ay mbir mbir di def ay kii ba mujj nekk or loolu moom yéenee ñu ko mën a may waaw waaw yéenee ñu ko mën a may léegi kon yéenee gis nga moo tax ñii nii loolu lañ ama ah. inna bil madinati aqwama moo tax mbir imagine nit koo xam ne dane so man de gis naa ne xam-xam mooy li gën a parce que quand même loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu képp la ko suñu boroom wax ne ko hein ñaan ma ko ma yokku la te ba muy jëkk a gis malaaka loolu la ko wax iqra waaw Seydina Jibril ca xaaru Hira iqra bismi rabbika alladhi xalaq waaw mu indi allama bil qalam allama al insaana maa lam ya'lam moo xamal yonent bi alayhi salaatu salaam loo xam ne xamu ko woon léegi nag ñi ci suuf ñépp noonu it ñu xame di xame à travers yonent bi alayhi salaatu salaam loo xam ne ñoom xamuñu ko woon léegi mooy nga gis ne jàng la njëkk a wax fële ba pare te ca miir ba mu koy wax dana ko boo waqul rabbi zidni ilma waxal foo tollu del wax lii del ñaan lii waqul waxal rabbi sama boroom waay waay saa boroom zidni yàlla nag ma dolli ilman xam-xam waaw nga ne man de lastu bi alim duma boroom xam-xam de lu ne nag mais nag dangay nekk ci chantier di di di di gëstu doo wax rek parce fi ñuy xamee ku dëggu mooy la nga bëgg da jóg di ci ne waaw ba ni nga xamante ne nii ngay demee bañ xam ne yow nag def nga effort fii sa effort yem mais manoo dépasser fii ñu xam ne voilà moom la imaam Ibnul Qayyim doon wax naan ñi ñi nga xam ne dañuy lii seen gànt du ñu nangu seen ngant lu dul ñu def effort yu leer buy wane gis ba gis ne ñiy tële na ngir mën a dépasser fii comme bakka una ya ña doon jooy tooguñ rek ne ñun amuñ gànt am nañ ngant jeex na dañoo ñëw ci Yonent bi sallallahu ne ko ñun seet nañ fu ne def nañ lu ne amuñ mais léegi nag lenn lañ am mooy yow ñu ñëw ci yow ngir góotal ñu lu ñu war mu ne leen déedéet aw ma waaw ñooñu lañuy seen loolu day wan bi kii lii mooy wane ne yéenim sell la waaw xaw ma duma borom xam du kii duma borom xam-xam du mais da ngay da ngay sàkku xam-xam quand même danga ne mais bu dee na yow par exemple koo xam ne day moom foo ko tollu mu ngi sollu ci xam-xam bi waaw mais lu ne lay def mais daal moom takk mooy problème am manu la takk te dafa gaaw a fàtte mais foo ko fekk nag mu ngi ci affaire waaw te ak mbindam taxul a demee noonu kooku voilà mooy lu ne def na ko lu ne def na ko te sa foo ko fekk mu ngi ci téere yi mu ngi jéem a xool boroom xam-xam yi fi ñu ne mu ngi jéem a di jàpp li ñuy wax lu ne mais vraiment dañ koy gis sax yërëm ko tellement nañ ci sonne mais. daanaka man da jàpp masala dara waaw parce que loolu buur yàlla dogal ci moom léegi nag kooku voilà kooku moom bu nee man de xam-xam li yoon nii ay bu ma buur yàlla man xam-xam di doon naa doon naa ko tasaare ngir moom waaw daan naa ko tasaare ngir moom kooku moom kooku voilà kooku yéenéem kooku wa kooku mën nañ ne voilà ñii kii wa tax ñuy wax mais mbiri warula tegu rek ci ay waxi kese ay spéculation kese kon yéene nañu am yéene gu rafet tout le temps waaw ndax moo lay may loo xam ne ña ko amoon ñaa ñay def nga mën a am la ñuy def te defoo ni ñoom parce que buur yàlla dogalul moyens yi disponible ci yow loolu gisoon nañ beneen côté bi lañ gisoon ci imaam Ibnul Qayyim ci côté ñi naan bon ñoom dañoo àndoon ak ñoom seeni maaya googu ak seeni yaram la waaye comme ni mu ko waxe noonu la demee loolu noonu xam nga ne dëgërul fenn loolu ndax nee nañ ko wahum bil madina ñoom ñu mu ne leen waaw wahum bil madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam gisoon nañ beneen masala beneen leneen lu mu ciy ja lu ba léegi ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaad bu al imaam muhammad ibn abi bakr ibn al qayyim al jawziya rahmatullah alayhi muy bim naan min mina taxriqu amkinati almaasiya allati yonsa allahu wa rasuluhu fiha wa hadmuha mu ne woon bokkoon nañ gisoon nañ lii it ke ne na ci liñ ciy jële mooy possibilité taal bërëb yi nga xam ne fa la ñuy mooye yàlla fa la ñuy mooye yàlla subhaanahu wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama ak moom ko buum loolu it gisoon nañu ko foofu lañu yemoon foofu lañu yemoon mais mais di ngeen ma baal ñu dellu Tabuk parce que dafa am lu ñu fàtte parce que cette fois yi dañ ne woon du ñu def ni doon def topp li mu wax ba bon pas bu dee dañuy jël lépp ñu jël li mu wax yépp wala boog liñ ciy jël après buñ paree ñun ñu def li nga xam ne moom lañ doon def ne ñun yii lañu waxoon te tamit gis nañ ci yiw yi ñu wax ko hein mooy sànq ci Seydina Ali radiyallahu anhu am na lu ma fa lu lu ñëw ci suñu xel mais du lool du lool laa jublu ci nañ dellu tabu mais dinañ la wax après bala maa fàttewaat bi parce que comme que je fàtte beaucoup hein mooy Seydina Ali radiyallahu anhu dañ nee ko dasal foofu tanta côté yonent bi saa saam fu mu doon génn dafa doon da doon da doon bàyyi kenn gannaawam ak tey même bu yónnee ay nit même bu dee ñett lañ day ut kenn mu nekk yow yaa jiite loolu moom mooy waaw doon loon bàyyi noonu rek dem yoonam déedéet il faut mu am koo xam ne danaan ko yow yaay assurer intérim bi waaw mooy boo yoree njaboot tamit di génn am ñu ne xam ne mag lañu say doom yoo xam ne majeur nañu léegi mooy man nga ne diw yow kii léeg-léeg en général gars naan moom mooy ku fi mag rek kook lu mel noonu mais gis nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam en tout cas loolu moo doon sunnaam doon bàyyi kenn gannaawam mu taxaw gannaawam di dox les choses courantes mu koy doxal ak yooyu di jiite tamit ah waaye li ñu bëggoon a wax foofu nañ dellu Tabuk li ñu fàtte woon wa ah, bon barewuñ ci loolu mooy Seydina Ali radiyallahu anhu <laughs> eh, li ko naafiq wax loolu dañ ciy jàng ne gis nga rumeur loo màgg-màgg rumeur mën na la laal mën na tax la nga jàppoon même luñ la ne defal nga ne rumeur mën na la cee tax nga xaw a am déng-déng tuuti lu tax parce que Seydina Ali radiyallahu anhu yonent bi saa sax moo ko ne desal fii toogal ma ci dëkk bi di dem génn Medina tuuti dégg rumeur li naa fekk yi wax pour won la loolu it gravité bi ci nekk waaw bu dee ne ñii yonent bi saa saam yar ahadul xulafaa ar-raashidin asadullahi al-ghaalibi abu turaab seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu moom la lool nag ci ŋàññ gu naafiqi doon wax wax yu ñaaw naan ah, boo gisee yeneen ci ma lay sàmbaay ko fi mooy da ko da koy diisal rek daa bañ mu topp ko quoi parce que charge la ci moom waaw mu dégg loolu te pourtant yeneen sàmbaay nee na ko desal fii loolu tax mu génn mooy te waxi ay naafiq lañ loolu tax moom mu génn ba dem di dab yonent bi aleyhi salaatu salaam naan ko mais danga may bàyyi ci jigéen ñi euh, xale yi hein mu ne xam nga lii nii am na am na nit man na ne mais yow parenthèse euh, Seydina Ali li mu wax lool tuxal euh, tastaxlifuni fil nisaa wa dhurri wa wa wa sibyaan nit mën na ne voilà loolu day dëgëral waxu waa jumhuur ñi ëpp ñi ne moom këram la ko yoraloon waaye Seydina Muhammad ibn Maslama moo yoroon Medina moom la defoon mu eh, yor intérim Medina dañ naan la laazaa loolu duñ ci d'accord hein parce que tudd jigéen ñi ak zurriya yi ak ak famille ak xale yeeg ñi fa des loolu tekkiwul ne ñooñu rekk la yilif mooy ne ñi fi ëpp ñi fi des ñu ëpp lool la waaw ñeneen ñi dañoo am ngànt boolewu leen ci mooy waa bakkaa uun yéeg ñooñu bariwuñu te ñooñu mooy ñi ëpp dafa tudd ñu ëpp rek mooy réew mi instant bi jigéen ñee fi ne hein ak xale yi ak njaboot ji ñi nga xam ne majeur wuñu waaw loolu kese la ci jublu mais manuñoo d'accord que ne loolu day wane ne kon këram rek la woon waaw loolu manuñu ci laanu salli voilà te en plus xadiis bi ñu la waxoon bu Seydina Sa'd ibn bi Waqqas nekk ci musannaf nga xam ne foofu dafa leeral ne istaxlafa Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dane istaxlafahu lamma istaxlafahu nabiyyu ala al-madina ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam defee mu toogal ko yoral ko intérim bi Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te Seydina Sa'd moo soloo xadiis yi nekk saxiixu imaamul Buxaari yi ne istaxlafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliyan bam ne man dégg naa ko mu naan ko ama tarda ndax gërëmoo an takuna bi manzilati ah Muusa Haaruna min Muusa ghayra annahu la nabiyya ba'di ah, kon loolu lu am solo la kon Seydina Ali radiyallahu anhu bu dee ne moom la loolu laal rumeur naafiq yi ba tax mu dem di dab yonent bi alayhi salaam naan ko ndax danga maa bàyyi fii. mais tamit gis nga ñëwul na ko ndax danga ma fee bàyyi parce que danga may dama lay diisal déedéet reprendrewul waxu li naa fiqi wax mais daf ko poser beneen question mooy danga may bàyyi ci ci yéeg yooyu ndax naa fiqi après mu rapporter ko ne ko lii lañ wax mu ne ko waxuñu dëgg waxuñu dëgg kon gis nga rumeur ak ay wax yu amul ni nga xam ne noonu la yàgg di tas mais te loolu gisoon nañ ko ci xaadisatul ifki ah waaw ba ñuy tuumaal sayyidatu Aisha lu ñaaw gisoon nañ ko ba mu laaloon ay saxaaba yu baax ay bad ah, badri naa Mistah waaw radiyallahu anhu kon nag rumeur a ngoog waaw waaw laal na ku loo gën a yow miy dégg ak man miy wax ah? muy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ba tax mu génn dem di laaj yonent mi alayhi salaatu salaam lool waaye bokkoon na li nga xam dañ ko fàtte woon mooy ngëneelu Seydina Ali ibn ci li ko yonent mi alayhi lool ama tarda ndax gërëmu nga nekk kom ni Seydina Haarun taxaw woon Seydina Muusa nga am wàccuwaay boobu ci man mooy la am ci yonent mi alayhi salaatu salaam sauf que nee na ko loolu mais doo nekk yonent ndax Seydina Haarun yonent la woon alayhi salaam ndax nekk yonent moo jeex ghayra annahu la nabiyya ba'di te loolu it yonent bi alayhi salaam allahu akbar xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah dañ naan la euh, même bu dee ne loolu gisoon nañu wuute bi am ci loolu entre rasul ak nabi nabi mooy ku ñu soloo rasul mooy koo xam ne dañ koo soloo mais dañ koo yónni loolu lañu ëpp wax même bu dee ne li gën a dëgër insha allahu taala mooy ne yi tamit dañ koo yónni waaw sauf que nabi dañ koo yónni mais moom du indi charia bu bees du indi atte ay atte yu bees déedéet waaw moom day sukkandikoo ci téere yi fi yi ko jiitu woon loolu moo tax anbiyaa u banu israil yi bari nga gis biñ ñëwee ñoom dañ doon àttewoo ci téereeb tawraat waaw waaw bim naan moo wàcc tawraat yaxkumu biha nabiyuuna bu yonent yi nga xam ne ñoo ñëw di ci àttewoo comme boroom xam-xam yi rek ni ñu mel mooy du ñu ñëw mooy yow mi boroom xam-xam yi du ñu ñëw yow nga am bu dee boroom xam-xam yi hein ñoom la boroom bi subhaanahu wa taala di dénk xam-xam ñu sentiru ne obligation la ci ñu tasaare xam-xam boobu di ci woo nit nii di ko leeral lan ngay xalaat ci ab yonent nag hein yonent du raw lool kon moo tax mooy nabi yi à vrai dire nabi li mu doon mooy dañ koo soloo dëgg la mooy xam-xam bi rasul di am da koy am mooy nubuwa ji da koy am mais dañ koy yónni moom tamit ci ay nit mais sauf que du indi di leeral masala yi mais day sukkandiku ci sharia bu ko jiitu téere bu fi ne woon sharia bi yonent boo xam ne rasul la alors que rasul moom rasul day mën a yoraale mën na indi mën na indi li nga xam ne mooy téere wala charia boo xam ne lu bees la atte yu bees voilà ak atte du téere kese mais atte yu bees yoo xamante ne amul woon fële voilà léegi mooy xoolal kon boo seetloo ci côté boobu côté am na benn côté booy xool dang na rasul moo gën a léegi yow xoola yonent bi alei saat salaam lu mu wax mu ne ghayra annahu la nabiyya ba'di mooy yonent nab yi ku ñu soloo manula am sama ginnaaw waaw mooy li doon am nubuwa c'est fini après man te yow bala nga nekk rasul kon fokk nga nekk nabi te du nabi bu ne moo nekk rasul même bu dee ne moom dina am lu muy dox ak di di di woo nit mais titre rasul kenn du ko jox te yow manoo nekk rasul lu dul dangaa nekk nabi ba pare moo tax ci lañuy xame ne kazaab yi ku fi jóg naan kii naan ñu naan diw yonent la wala kii la prophète la mooy kooku dajjal la wala ña koy wax dik ñoo ko tuumaal mais moom waxul loolu voilà ndax bari na lu ñu naan diw lii la mais waxu ko de masu koo wax gaa yi ñoo koy wax la voilà mooy loolu dafa tëj moo tax juxaal yi ngay dégg ci univers yi mais sincèrement gars yi gars xaw ma gën nulaar lañ ñuul mais nee nañ jàng nañ ay études islamiques jàng nañ kii te gars yi xamuñu rek kii ñu surface yi rek lañ xam waaw ñoom dañuy laal fii cof fii cof fii cof fii ñëw toog waaw foog ne ay spécialiste lañ en islamologie di wax alors que gars yi amuñu àll hein nekk fi di philosophe seen waxi caaxaan yooyu ay tëj bi est-ce que tëju biir laa am tëju biti la ak hein comme si nubuwa daa newoon loo xam ne hein buntu ba yonent bi alei saatu salaam moo ko tëj ñu naan tëj bi soo amu nekk tëju biir ak tëju biti bu dee tëju biti nit keneen mën na koo ubbeeg tëju biir ki muy vraiment doya seen xel lañuy def ñu foog ne nag ñu ngi wax xam-xam nag foog ne nag ñu naan ci ce penseur diw alors que loolu loolu vraiment il faut nga dese dëgg dëgg dëgg ngir sax di xalaat yooyu mais kenn du leen fi lim parce qu'ils n'ont pas droit de citer ci li nga xam ne mooy lu màgg lii ñu ne alhamdulillah léegi mooy kon Seydina Ali radiyallahu anhu gis nga ci manaaqiba mi mooy wàccuwaay bi mu am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy wàccuwaay bi Seydina Haarun alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam amoon ci Seydina Muusa sauf que nee na ko yonent nag moo mën nekk waaw waaw waaw ci la tamit yenn juxaal yi ci chiites yi naan loolu day wane ne lii bokk na lii wane ne Seydina Ali moo waroon a doon xalifa ñu ne leen lu tax ñu ne ndax Seydina Haarun alayhi salaatu wasalaam ba fu Seydina Muusa jógee moo ko doon waaw kon nag loolu daa war a wane ne Seydina Ali moo waroon a doon lool moo waroon a doon yonent bi aleyhi salaatu ñu ne leen yéen xamu ngeen li ngeen di wax yéen amu ngeen dara lu ngeen fay tibbe lu dul lii Seydina Ali ci boppam radiyallahu anhu jaayantewul ak Seydina Abu Bakar jaayantewul ak Seydina Umar jaayantewul ak Seydina Usmaan reconnaître seen nekk jëwriñu yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Muhammad ibn al xadiis bi de mu ngi ci saxiix yi nee na man maa laaj sama baay Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ne ko mais xeet bi kan moo fi gën ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne ko mais Abu loolu xamoo ko woon Abu moo gën ci xeet bi Allahu akbar mu ne ko ma ne ko mais bàyyi summa man mais ginnaaw Abu Bakar ku fi gën ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam nga mu ne ko waaw mu ne ko ci mu ne ko mais Omar xamoo woon loolu Omar ibn al-Khattab moo gën ci xeet wi nee na way ah <laughs> ma ne eh, problème am na ndax moom comme que baayam la dafa bëggoon bon lu normal la tamit <laughs> waaw sama baay bokku quand même ñu naan sa baay moo bokku ñu fi gën wala mu gën quand même loolu tamit lu baax la <laughs> waaw <laughs> mu ne e nee na eh, ma bañ mu tudd ñeneen quoi ma ne eh, ma ma laaj ko ma ma laajaat ko kan ku ci topp mu ne Ousmane mais ginnaaw Abu Omar mais Ousmane fi gën. moo gën ci xeet yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ma ne ko mais yow nag waaye mais bàyyi tee ngaa wax sa bopp bopp mooy mbir yi du lu lay neex nga naan man maa gën déedéet Seydina Ali xam na ni muy wax <laughs> mbir yi du man damay neex ma toog naan man maa gën maa fi waroon ne maa man maa gën déedéet te képp kuy ku ku ku ku ku toog naan di xalaat une seconde que Seyna Ali da ko doon wax ngir fair play mooy vraiment yow xamoo koy saxaaba yi radiyallahu anhu mooy vraiment yow ak ñàkk teggin sax nga am gu rëy rëy rëy boo xam ne waroon nañ la ta'zir waaw yow Seyna Ali ibn Abi nga am moom da da day wax lu toll nii ci fair play kese mais comme que jamono ji léegi looloo fi bari mooy ñi dëggu bariwuñ waaw ñi dëggu bariwuñ de te yi ñuy wax yépp gëmuñu ci as gëmuñu ci dara waaw bés boo déggee yi ñuy wax foog ne lu ñu gëm la gëmuñu ci a ni b gëmuñu ci dara waaw dangay dégg bu ñu dajee ci ndaje yi wala genn bind ab livre nga war ko koo defal introduction nga ñëw di ko fi tagg lu ne nga wax ko al aalimul allaama bahrul buxuuri shamsu shumusi man baul ulama man man baul ilmi taaju taajul ulama xaamilu liwaa al ulama wax yooyu yépp boo seetloo ña ko koy wax gëmu ko de gëmu ko suñu jamono léegi gaa yi gëmuñu li ñuy wax de gëmuñu li ñuy wax raayalante gannaaw kese fi ne comme que nag ñun suñu jamono daa mujju mel noonu hein lool nag dafa tax dafa tax ñun ñu jàpp ne wax yu mel noonu fu ñu ko gisee ci saxaaba yeeg boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy dañ doon fair play jamais à jamais au plus grand jamais ban fair play ñooñ dañoo xamoon luy loolu ñoom dañ doon wax uniquement ngir buur yàlla la ñuy wax li ñu xam la ñuy wax li ñu xamul ñu noppi mais du ñoom la yonent ma lay saa saam jàngal ah képp kuy wax ah, na nga wax li nga na wax lu baax wala nga noppi waaw na nga wax lu lu baax wala nga noppi te ñoom ñoo la gën a am gravité ci wax lu amul noonu yow da bëgg a wax ne Seyna Ali li mu doon wax kon demewul noonu mooy siit bi loolu lañ lay wax da bëgg a wax ne kon moom Seyna Ali radiyallahu xam nga siit bi moom premier problème am danaa la noo gëw ma sa xadiis yooyu mais loolu rek la mën a wax mooy li gën a rëy lu mën a wax bi ndax bu gënee xadiis bi. mooy dina ko jéem a wutal ay tontu yu mel nii lay wax te ñemewu la taxaw ne Seydina Ali radiyallahu anhu ñu doon wax gëmu ko mais nag ñoom dañ koy wax sax naan yenn yi da ko doon kii ndax taqiya walla iyaadu billah Seydina Ali dina taqiya ci gis nga saxaaba yi mooy bon comme day bañ problème moo tax mooy comme ñoom li ñuy def rek mooy technique de camouflage nga xam ne mën nañ fi nekk kii yor seen jikkoy caay-caay yiñ yor ak seen aqiida bu baaxul gi ah yu yées gi ñu yor mais di nëbbu comme si ga foog ne ci yéen lañ bokk waaw ba ndànk-ndànk nag ñuy xëcc gaay par ndànk-ndànk di génn seen salve yi hein seen euh, dangaru scorpion yi di ko sànni par ndànk-ndànk déedéet loolu yow yow yow miy dégg jàpp am na benn saxaaba bu masamel noonu hein xoolal Seydina yow yow saxaaba yi radiyallahu mais nga ñu ne yeneen tale sa lii la wax am keneen ku tax ñu naan la ñun duñ ñun léegi dañu wax lu contraire parce que diw la jamais jamais waaw jamais loolu foo ko mës a gis ah fan nga ko mës a gis nga naan dangay am lool jaan naan ñoom dañu doon wax li ñu xam te Seydina Ali radiyallahu loo doom ji la ko wax xam nga moom doom jee ne woon xam nga yow boo doon sax nañ ne mbooloo la ko wax même bu doon mbooloo la sax moom bu wax ko doom ji benn la mais kii doom ji la ko wax doomam di Seydina Muhammad ibnul Hanafiya la ko wax moo ko ñëw laaj ko ne ko bàyyi sama tan moo gën ci xeet bi ginnaaw yonent bi alei satu salam mu ne ko Abu Bakar <laughs> ku ji tegu mais ku ci tegu mais Usman ku mais eh, mu ne ko mais yow nag mu ne ko man nekkuma lu kenn ci biir julli waaw mooy moo ci tegu mais àggalewul laaj bi <laughs> te tamit benn affaire am na <laughs> mooy xoola yeneen tubaab yi sax ba muy wax ba mu demee Isra wal Mi'raj bi ñëw di wax eh, eh, mu yonentiim gis ni ñu mel kii kii lay nirool kii kii lay nirool mu ne nag ki gën a niroog seen waa ji mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mooy waxul man de ki ni gën a niroog man ki gën a niroog seen waa ji ndax moo boo gisee mu ne seen ki gën a niroog waxul ne seen waa ji ki mu gën a niroog loolu lu am am solo yonent ma waxul lool de këne seen waa ji mooy man ki ma gën a nirool ci ñoom déedéet ki gën a niroog man seen waa ji ki gën niroog seen waa ji mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam ndax moom mooy cosaan bi moom sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar nga gis mooy waxul ne man sama bopp de naa Ali moo tax bi mu ñëwee ba ne ko mais yow nag mu ne ko man nekkuma lu dul benn julli ci biir julli ñi allahu akbar moo tax suite bi sa loolu dañ la koy delloo mooy fii du manoo ci tegtaloo ah te yonent bi alei saatu salaam ñépp ci yem ki saasa seydna abu bakar seydna omar seydna uthman seydna ali seydna abu ubayda ñépp amul kenn koo xam ne ba muy génn àddina nee na ci leer que ne yaa may doon amul mooy mooy nekk xalifa sama ginnaaw amul ay signe daal la def yoo xam ne lépp signe yépp ci seydna abu bakar la jëm te même malgré loolu ñu taxaw ne yonent ma saa saa wax na lu leer que moo ko doon doon moo mooy ñëw ginnaaw te pourtant wax na loo xam ne niiru na ko wa ndaw sa ñëw naan ko te hadis bu wér la ne ci saxi bi waaye ndaw si dafa ñëw ne yonent ma saa saa ne fekk dafa am lu mu ko doon lu mu ko doon laaj lu mu ko doon sàkku ci moom mun a ko demal ba déwén. yeneen tubaab yi saar saar ndaw si ne ah mais bu ma ñëwee déwén fekkuma la fi ndaw soosu moom xaw ma kan <laughs> mais moom la te xoolal ndaw soos gaa doo dégg sax ñuy wax turam kenn la rek ci biir saxaaba yi waaw mais moom xam na ne yeneen bi alayhi salaatu salaam du fi sax te li dal saxaaba yu mag yu bari keroog bi alayhi salaatu salaam génnee àddina ku mel ni Seydina Omar nangu ñoo dégg na yonent ma lay saa génn na àddina mu yor jaaseem di wër naan képp ku ma ne yonent ma lay saa saam génn na àddina dina tàqale baatam ak ah boppam ak baatam. dafa dem ci boroomam day ñëwaat bu ñëwaatee dina rey naa féq yi nga xam ne ñoo dina dina rey naa féq yi nga xam ne ñooy wax loolu mais ndaw si moom avant loolu moom xamoon na ne yonent ma lay saa saam dafiy jóge ah Omar xamoon na ko xam na ko. na ko ñoom ñépp mais musiba gi moo rëy waaw génnu àddina yeneen ci alayhi salaam wax naa la mooy musiba gi dina rëy gu masa dal julli julli ñi tout entière waaw loolu rëyaayam looloo tax mu àgg ci xaal boobu moom Seydina Omar mais sinon xamoon na ne kullu nafsin dha'iqatul mawti kay jàng na ko waaw mais ndaw sa moom xamoon na ne bi mu ñëwee ne yonent bi salaam yonent bi sallallahu ne ko demal ba ba déwén nga ñëw mu ne ko waaw mais bu ma fi ñëwee nag fekkuma la fi waaw mooy bu ma ñëwee fekk <laughs> mooy newatoo fi mooy faatu nga newatoo fi mu ne ko boo ma fi fekkul di fi fekk Abu Bakar radiyallahu anhu a leer ah boo ma fi fekk Abu Bakar loolu kay moo gën a leer kon mais même malgré loolu manuñ ner clairement dafa ne moo may doon mais loolu nag la def te loolu mooy bëgg-bëggu yonent bi alayhi salaam loolu mooy namm namm borom bi loolu mooy namm namm jullit ñépp waaw huwa siddiq radiyallahu anhu kon chiit bi na jàll ne ak gaa yi xalaat ni moom léegi euh, euh, léegi nag ñu dóoru ñëw nag ci liñ doon wax ne nañ dellu dinañ dellu tabu ngeen jéggal parce que dafa am masala yu ñu suti si dafa am masala moo xam ne dafa bokkoon ci nga xam ne dañ ñëwoon dinañ ci ñëw waaw boo fàttale ko bokk na ci masala yi ñëwoon dinañ ci ñëw mooy ban mooy gisuñu woon saxaaba bu ñu naan seydina salama ibn al muhabbiq ah radiyallahu anhu seydina salama ibn al muhabbiq radiyallahu du gisoon gisoon nañu ko walla gisuñu ko keroog Tabuk amul lum ñu fa nettali ah? ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dugg këru benn jigéen boo xam ne mushrika la benn kër ba mu duggee mu gis benn baat bu ñu lonk foofu mu laaj ngir jàpp si ñu ne ko o oh, innaha mayta de yeneen yeneen bi aleyi saatu salaam baat bii ñu def ndox mi baat bi der bi der bi parce que der lañ ko defare baat bi mooy li ñuy ute ndox mayta la de médd la am na ci beneen riwaaye ndaw si ci boppam moo ko ne médd la mu ne ko dibaaxuhaa tuhuuruhaa wala dibaaxu juluudil maytati tuhuuruhaa dibaaxuhaa zakaatuhaa ci yeneen ci gisoon nañ yooyu yépp yooyu yépp ramassé woon nañ ko mu ne leen dibaaxu bu dibaaxu juluudil maytati tuhuuruhaa wulli gu ñu wulli deru médd mooy ak laabam wala dibaaruha ak tul ak wulleem wulli gu ñu ko wulli tane gu ko tane zakatuha mooy taxaw palaasu rendi gañ ko rendi waaw même bu dee médd la te toute façon musrika la bu rendee la mu rendi médd la mais der bi ba mu ko defaree def ci ndox yeneen bi aleyhi salaatu salaam ba mu demee ba koy jël saxaaba yi dañ na ko attention yonent bi aleyhi salaatu de der ndox mi fi mu nekk der bi mu nekk deru medd la mu ne leen dibaaruha tuhuruha wulli nañ ko ndax lii wulli nañ ko lii gis naa ko lii lu ñu wulli la ndax der bu ñu wulliwul duñ ko mën a defaree baat nii kon nag ak wulleem bu ñu ko wulli mooy wane ne lan gën a laab na waaw gis ngeen affaire boobu euh, te te le fait saxaaba yi interpellé ko di ko yëgal mbir mi mooy wan ne kon ñoom xamoon nañu ci sharia parce que dañoo dégg alxuraan naan xurrima <coughs> aleykumul mayt waddam wa lahmal xinziir wa maa uhilla li gayri bi yooyu yépp dañ leen a xaraamal ci seen kaw médd hein walaxmul xinziiri ak yàpp mbaam xuux yàpp cochon yàpp porc hmm, ak lépp loo xam ne bañ koy rend tudduñu ci turu yàlla hein wa ma uhilla li ghayri bi ak yooyu yépp ñu xam ne kon ñu ne kon ah kon nag ci la ñuy xamee ne kon ah lii de comme que medd la kon nag mooy utilise deram kon du war a nekk loo xam ne lu dagan la moo tax ñuy mettre en garde yonent bi alayhi salaatu salaam bon di ko yëgal bopp di ko yëgal annoncé ne ko ah lii medd la de ñu ko yëgal que ne ah mbir mii nag medd la waaw yonent bi alayhi salaatu salaam yëgal leen ne waaw même bu dee medd la dibaaruha tuhuruha ak wulleem mooy ak laabam ah léegi nag fii waxoon nañ ne dafa am ay masala yu fi nekk mooy masala médd juluudul mayt xam nga yow yooyu masala la yow yére cuir bi nga sol ñu defare ko ci atelier boo xam ne gaay ay yéeféer lañu der ba fañ ko jële ña ko rendi der ba du ay jullit wala deru gaynde la namir la deru segg der yooyu ak seen fourrure yi waaye yow loolu du dañ koy sol di defar ay dàll ci der cuir yéeg yooyu dañ koy sol non ay kawasu der ak yooyu yépp mais léegi der yooyu est-ce que dagan naa sol est ma defaroon ci benn récipient boo xam ne dama ciy def ndox ndax da koy seddal def ci genre guurt ak yooyu est loolu dagan na lan ci der moo dagan ci hein loolu moo dagan puuy puuwu animaux yi loolu masala yooyu lañ ne woon dañ ciy ñëw insha allahu taala muy deru médd deru médd ndax dane dañ ne ko lii mayta la de yonent bi alei salaam lii deru médd la de mu ne dibaaxu tuhuru ah dibaaxu juluudil maytati tuhuruha wala dibaaxuha tuhuruha wulli gés wulli di euh, juluudul maytati muy euh, deru médd mooy li koy laabal léegi nag masala mi mooy kon waxu léegi léegi nañ def benn précision mooy bu dee ne animal la boo xam ne dañuy lekk yàppam du médd ñu rendi ko ci yoonu sharia loolu boroom xam-xam yépp d'accord ne deram dagan naa jëfandikoo exemple bu ma jëloon samaw nag daal di koy rendi ah daal di jël der ba der ba boobu laat na waaw der bi laat na ba ma ko rendi mooy animal la boo xam ne lekk ko dafa daganta deewul nekk nédd dañ ko rendi ci yoonu sharia walla loo xam ne am rëbb la am rëbb la am rëbb xam nga rëbb du lu ñuy reen rëbb damay jël yor sama bunduqiya sama euh, moo xam flèche walla xeej wala sama mëq doom walla yooyu wala pistolet boo xam ne pour rëbb la ma ñëw ba tiim gibier bi ba xam ne ba ba ba ko ba lii rek dóor rek mun na kërëb mooy loolu baax na waaw am rëbb jarul reen waaw bu dee looloo ko rey loolu gisoon nañ bi ñuy wax ci Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala am na lu waxoon ci wàllu woowu ci wàllu rëbb léegi mooy ne euh, euh, euh, mooy ne loolu noonu mooy laab na laab na mais jën it laab na jën gis nañ ko keroog kañ lañ doon wax affaire <laughs> yaa yaa doy jataay la woon bi nappkat yi ñëwee di laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ñun dañuy dañuy war géej dañuy dem ci géej fa la ñuy liggéeyee wa naxmilu ma'ana al-qaliila min al-maa' fa in tawadda'naa bihaa 'atishnaa afa natawadda'u min maa'il bahr qaala sallallahu alayhi wa sallam huwa at-tahuur maa'uhu al-hillu maytatuhu ah loolu gisoon nañu huwa at-tahuur maa'uhu al-hillu maytatuhu nga xam ne xadiis la boo xam ne waa asxaabu sunani eh, daal dinañ koy solo ak imaam ibn abi shayba imaam as-tirmidhi dim ko solo wéral na ko na ko noonu imaamul a'imma ibn xuzayma na ko noonu imaamu maalik imaamu shafi'i ak imaamu ahmad ibn hanbal ñoom ñépp solo nañu ko huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatu ha eh? yonent ma ne saar-saam waxoon na ne alxillu te moo dagan ndox moom géej waaw maytatuhu méddam loolu nag géej du géej kese <coughs> ndax baxru dañ koy arab da koy tudde nahr waaw moo tax ñu naan la baxru niil est-ce que le géej la arab da koy tudde géej waaw ndax bari gu ndox mi bari lool moo tax ñu ko baxr le tamit dex yi marigot yu mag yi jën wu fa di dagan nañu voilà loolu du géej kese de voilà léegi kon meddum jën meddum géej loolu deram dagan na laab na mooy laab na laa bëgg a wax dagan na te laab na waaye it li nga xam ne kon mooy lañ la wax sànq muy am rëbb loolu it dagan na waaye lépp loo xam ne mooy liñ naan maalaa dama la hoosaa ila lépp loo xam ne amul deret yuy wal loolu it ñoom seen der dag mooy laab na euh, xar mi nga xam ne dañ koo rendi xar mu jigéen mi nga rendi ko fekk dafa amoon doom mu ëmboon doom doom ji bi nga rendee yaayam mu faatu loolu jarul nga koy rendi mais bu dee ni da dangaa rendi yaayam moom moom faatuwul mooy déedéet loolu manoo ko boole ci li ngay toggoona ah, déedéet kooku foog atte yi foog pour nga man koo lekk foog nga rendi ko sinon bu dee ne ba nga rendee yaayam ngi gis mu faatu mooy loolu noonu moom rendi yaayam mooy ak rendeem même bu dee nga gis baat bi dala la booy wax fa nga rendi moom de toute façon manoo ko laal moom